وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها wa rubbama dabaxa ash-shaata thumma yaqta'uhaa a'daa'an thumma yab'athuhaa fi sadaa'iqi Khadiija fa rubbama qultu lahu ka'an lam yakun fi ad-dunyaa imra'atun illaa Khadiijatu radiyallaahu anhaa fa yaquulu innahaa kaanat wa kaanat wa kaana lii minhaa walad muttafaqun alayhi wa fi riwaya wa in kaana la yadbahu shaata fa yuhdii fi xalaa'ilihaa minhaa maa yasa'uhun wa fi riwaya kaana idaa dabaxa shaata yaquul arsiluu bihaa ilaa asdiqaa'i xadiijata radiyallaahu anhaa wa fi riwaya qaalat ista'dhanat Haalatu bintu Xuwaylid ukhtu Xadiija ukhtu Xadiijata radiyallahu anhumaa ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa'arafa istidhaana Xadiijata radiyallahu anhaa fartaaha lidhaalika faqaala allahumma Haalatu bintu Xuwaylid qawluhaa fartaaha fartah wa bilha wa fil jam'i bayna as-sahihayni lil Humaydi fartah bil ayn wa ma'na ihtamma bihi kon al imaamu al haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi hadis bi ci buntu bi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum ah muy buntu bi nga xam ne mooy 42 wala garab numéro 42 bi nga xamante ne moo doon wax ci ngëneel def ba buntu ngëneelu di yi def yiw ci sa xaritu baay yeeg sa nday yeeg ak sa jegeñaale yeeg sa xaritu soxna ya woon te soxna yow war ak li des ñépp ñi nga xam ne sharia day xemmem loo di soppaloo nit ñi daal di leen di defal yiw ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañ xadis numéro trois cent quarante-trois muy xadis sayyidina abu abi usayd ah, malik ibn rabi'a as-sa'idi radiyallahu anhu bimu ne bayna nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam id ja'ahu rajulun min bani salima fa qala ya rasul allah ila akhir al hadith walillahi alhamdu wal minna tey al imaam al haafiz an-Nawawi mu tekki beneen xadis mu tekki beneen xadis muy numéro trois cent quarante quatre ñetti téeméer ak ñeent fukk mu ne wa an Aisha xadis mu ngi koy jëlee sayyidatuna Aisha radiyallahu anha qaalat nee na man de masuma fiir ala ahadin min nisaa'i nabi masuma fiire kenn. ci soxnaay yonent bi soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa maa la nga xam ne de xirtu fiire woon naa ko ala xadijata ci sayyidatu xadija radiyallahu anha moom laa gënoon a fiire ci soxnaay yonent bi alayhi salaatu salaam yépp wa maa ra'aytuha qat te kat man Aisha masumaa gis xadija mais radiyallahu anhuma mais moom laa gënoon fiire que ñeneen ñi ay ay yaay ummu salama ak yaay sayyidatu zaynab bint jahsh ak ñeneen ñooñu ñépp lim ñoom moom maa ñoo ma dundadoo ñoo ci kër gi waaye ñooñu li ma fiire ci xari sayyidatu xadiija bi nga xam ne ñu gisuma ko sax waaw <laughs> ndax génn na àddina bu yàgg laata yonent ba lay saa di denc sayyidatu aisha radiyallahu anha ah waaye <laughs> ca fukkeelu at ma bañ yónnee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah depuis booba la génn àddina mais moom Sayyidatu Aisha mu ngi sëy ci Medina moo tax mu ne masuma koo gis tekkiwul dund la moom ndax Sayyidatu Aisha jamono yooyu mu ngi doon dund waaye gone la woon te yonent bale saasaam denco bu ko woon biñ nekkee Makka waaw mu ne masuma koo gis wa ma ra'aytuha qatt wa Xadiija masuma koo gis waaye moom laa gënoon a fiire ci soxnaa yonent bi alayhi salaam yépp walakin waaye lu taxoon kon ah koo mësul gis moom jëkkër ji leen borom bi boo yéen même dee yéen bokk benn borom kër moom ba muy nekk ak moom yow sëy séegoo yow laata ngay ñëw génn na àddina bu yàgg waaw léegi kon kooku loo ñuy fii de mu ne walaakin waaye li waral lool kaana yuksiru zikraha yonent waaye saa saa dadoon bari lu muy tudd sayyidatu Xadiija radiyallahu anha wa rubbama dabaxa te léeg-léeg ah, doon na rendi ashaata am am xar summa ginnaaw bi yaqta'uha ab gàtt mu rendi gàtt ba pare def ko ay paar daggaate ko def ko ay paar a'daan ay ay ay ay xaa ay xaaj ay paar ay wàll summa ginnaaw bi yab'asuha bu yónnee loolu le fii sada'iq Xadiija def ko bu doon tay ñaar comme ay mbuus nga def koy wuute après mu xool xaritu sayyidatu Xadiija yewoon radiyallahu anhunna wa ardaahunna wa anna bihin ku nekk mu yónnee la benn rubbama qultu boo tax léeg-léeg ma ne ko woon nag lahu ma ne yonent bi saa saam bu ma gisoon muy def lool nag fiiraange gi jàpp man ak yëngatu ci man ma ne ko man Aïsha radiyallahu anha ka'an lam yakun fi dunya imra'atun illa Khadija mu ngi mel ni daal ah <laughs> bi yëpp benn jigéen amu fi ku dul kese ah mel ni addina bi Khadija kese fi ma sa am. fa yaqulu nee bu ma waxee loolu yonent bi alayhi salaatu ne ma innaha kaanat wa kaanat wa kaana lii minha walad waaw waaw naan innaha Xadiija moom nga tudd rek kaanat nekkoon na mooy nekkoon na di tudd ci ay njiiwam ni meloon ak ni wa kaanat tam nekkoon na wa kaana lii minha walad te ci moom la ma borom bi tabaaraka wa taala daal di maye li nga xam ne mooy ay bant ci laa amee ci ñoom do ci moom laa amee doom waaw. Allah Allah <laughs> qulu Allah <laughs> Allah <laughs> waaw mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadis bii nag xadisu imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi mu ne wa fii riwaaya am na beneen noo xam ne nuñ solo xadis bi beneen version lii la Sayyidatu Aisha wax dana wa in kaana te léeg-léeg mu nekkoon moom yonent bi alayhi salaatu salaam la yadbahu shaata mu rend benn gàtt fa yuhdi fi xalaa'iliha minha ma yasa'uhun mu jël ci yónnee ci e, xaritu yaay Xadiija ya woon loo xamante ne dina leen doy ku nekk mu jox la loo xamante ne ci gàtt ba mu leen ba mu leen rendil loo xamante ne nii dina leen doy voilà kon nag mu ngi noonu mu ne wa fii riwaaya am na ci beneen riwaaya boo xam ne niñ solo xadiis bi ni mu ñëwee mu ne kaana nekkoon na kan rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa dabaxa shaata bu masaana mooy daa bari woon lu mu ko doon def <laughs> bu masaana rendi am gàtt wax naa kenn du ne rayu gàtt rendi ab gàtt zabaxa mooy rendi na shaata yaqulu dana arsilu biha ila asdiqaa'i xadiija waaw radiyallahu anhunna wa ardaahunna ne yónni leen lii ci sox ci xaritu ki nga xamante ne mooy eh, eh, eh, soxnaay ki xaritu Xadiija ya radiyallahu anha mu ne wa fii am na ci beneen riwaaya boo xam ne ni ñu solo xadiis bi ba léegi qaalat sayyidatu Aysa lii la wax <laughs> mu ne istadanat dafa ñaan ndigal ngir dugg ci ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kan Haalatu bintu Xuwaylid Haala ab tur la comme nga ne nobay wala astu waaw haalatu tur la woon haala bintu xuwaylid di doomi xuwaylid uxtu xadija waaw radiyallahu anhuma di sœur ci sayyidatu xadija radiyallahu anha waaw benn sœuram dafa yëglu ci yonent bi mu bi mu waxee rek boo yow yëglu ngay assalaamu alaykum fa arafa istizana xadijata yonent bi alayhi salaam naka la dégg kaddu gi rek mu reconnaître à travers ndax mook Sayyidatu Xadiija ñoo ñoo niroo woon baat mu xàmmee ci comme si Sayyidatu Xadiija moo doon wax assalaamu alaykum radiyallahu anha mu xàmmee ci loolu fartaha li daalik <laughs> waaw yow Imaam an-Nawawi mu ne qawluhu fartaha huwa bil haa waaw irtaaha la waaw mu ne bil haa irtaaha bul wax irtaaha non irtaha mu ne foofu mooy irtaha loolu mooy lan mu ne wa fil jam'i bayna sahihayni ci euh, téereb al imaam al-Humaydi boobu al jam'u dajale bayna sahihayni mu ne boo demee foofu moom la nga xam ne loolu la fa noonu la ñuy fartaa waaw waxul fartaa mais à la place xabi'a ab ayin la fa def mu ne nag loolu wa ma'nahu li nga xam ne moom lay tekke fartaaxa gii li muy tekke ak fartaaxa maanaahu ihtamma bi mooy mu yitteel ko ngir mu yitteel ko waaw ndax kaddu bi mu dégg mu fàttali ko kaddu e, soxnaam sawoon sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mooy fahtazza tamit day tekk loo <laughs> mooy murid mooy bi mu kat dafa dafa dafa sëkuwawu rek jóg nga xam ne mooy nga gis yonent waaye sa sa affaire bi ni mu ko touché waaw <laughs> waaw <laughs> loo quoi mu ngi noonu <laughs> léegi kon mu ne kon fartaaxali zalika fa qaala mu ne yonent waaye sa sam teg ci ne allahumma hala bintu Xuwaylid ne woonaa borom bi tabaaraka wa taala haala kii de haala la bintu Xuwaylid haala ngoog wala haalatu mooy boobu day nekk moom comme si wax jooy commencé haalatu wala nga ne allahumma haalata bintu Xuwaylid mooy allahumma ja'alha haalata voilà loolu it mën naa nekk <laughs> ko haalata waaye na nekk haala waaye kii ma dégg wala de waaye amaana bi wax moo gën a kii mooy haalatu la kooku de kii ma dégg haala la haala bintu Xuwaylid da ngoog la ilaha illallah <laughs> léegi kon mu ngi noonu hadis bi nag al imaam kon al Bukhari Muslim ibn al Hajjaj Abul ñoo ko solo waa est-ce ñoom ñaar dong ko solo ñu ne lu déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmadu solo na ko na ko noonu al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala al imaamul yu bare bare bare bokk na ci yooyu oh, nañ ci jël benn hmm. euh, bu xawa a niroog bi voilà bu xaw a niroog bi ndax hadis bi ci la doon waxe ne ci la doon kii léegi nañ dem ah mu ne ci kitaabu tawxiid baabu qawlillahi ta'aala wala tanfa'u shafaa'atu indahu illaa liman adina lahu mu ne haddasanaa Ubaydullah no Ubayd ibn Ismaa'iil muy Ubayd ibn Ismaa'iil al-Qurashi al-Habbaari abu muhammad al-kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana abu usama mu nekk ñu nett mooy abu usama di hammad ibn usama ibn zayd al-qurashi al-kufi al-hashimi mawlahum rahimahullahu ta'ala an hisham moo ko jële ci hisham ibn urwa ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu an abihi mu jële ko ci baayam di urwa ibn zubair an aisha radiyallahu anhuma an aisha mu jële ko ci tantam seeru yaayam mu jële ko kon ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna qalat ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadija wa laqad amarahu rabbuhu an yubashshiraha bi baytin fil janna voilà masuma fiire benn jigéen li nga xam ne moom laa fiire ci Khadija radiyallahu anha te boroomam digaloon ne ko moom yonent waaye saa saa mu bégal ko ci kër xam ne aljana mu ko fa waajal daal di ko fay préparer léegi hein Ah, mu ngi noonu am na bi nga xam ne nag nañ ñëw ci bi nga xam ne ci la tudd la ah mooy eh, ci kitaabu manaaqibil ansaar baabu tazwiiji nabi sallallahu alayhi wa sallam Xadiija radiyallahu anha wa ardaaha bi mu indee première lool lool lool eh, lool concerne ñëw eh, loolu taxu ñuy kii loolu taxul ñoo jóg ah mais beneen càllale bi nga xamante ne moom al imaam al Buxaari bi mu ne wa qaala Ismaa'il ibn al Xaliil mu Ismaa'il ibn Xaliil ibn al Xaliil dañ naan ibn al Xaliil doo ibn Xaliil mu ne moom Ismaa'il ibn Xaliil muy al Xazzaaz Abu Abdillah al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Ali ibn Mushir mu nekk ñu nettali mooy Ali ibn Mushir al-Qurashiyu Abul Hasan al-Kufi juge la woon al-Qadi rahimahullahu ta'ala an Hisham gis nañ ko an abihi mooy Hisham ibn Urwa ibn Zubayr an Aisha radiyallahu anha gis nañ ko anna qaal ista'zanat Haalatu bintu Xuwaylid uxtu Xadiijata ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa'arafat isti'zaana Xadiijata farta'a li zaalika fa qaala allahumma Haala qaalat faghirtu fa qultu maa tadhkuru min ajuuzin min ajaa'izi Qurayshin hamraa'u shidqayni halakat fi dahri qad abdalaka Allahu khayran minhaa <laughs> waaw bi mooy boobu imaam Nawawi rahimahullah da cee dagg rek lim soxla waaw parce que da ne mooy bi xaala kiiwee mu ne allahumma haala allahumma haala tuwal allahumma ta wax naa la ñaar yëpp dox na allahumma haalata mooy allahumma ja'alha haala allahumma haalatu kii mooy allahumma kii de ah kii mooy haala nee bi mu waxee lool rek man ma daal di fiir nag fa xirtu fa qultu ma ne ko mais looy tudd ci màgget moo xam ne ci màggetu Quraysh yi nga xam ne dem na ba Euh, euh, euh, bëñam yëpp deñ nañ ah gaañu na bu yàgg borom bi daal dina lay soppandi utal na la koo xamante ne moo ko gën yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko hadis bi foofu la mais am na yeneen hadis yoo xamante ne nii yonent bi Sayyidatu Aisha ci boppam comme bi jaar ci imam Masruq Eh, nekk ci eh, imaam Ahmad solo na ko na ko imaam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala rahmatullah alayhima dane bi ma waxee loolu yonent wala saa saam dane maa abdalanillahu xayran minha mu ko borom bi joxuma beneen soxna so changé lu ma soxna su gën Xadiija amul amanat bi it kafara bin naas bi an naas moo ma gëm ginnaaw ba nga xam ne nit ñi dañ may weddi wax yu mel noonu la <laughs> voilà mu ngi noonu moo tax am na ci beneen riwaay boo xam ne sayyidatu Aisha ci boppam mu ngi ci ba léegi ci musnad imam Ahmad ak euh, euh, at-Tabarani inda at-Tabarani rahmatullah alayhima sayyidatu Aisha dane bi ma nee ko oh yow nga xamante ne nii abdalaka Allahu bi kabirati sinni hadithati sinni nee na fa ghadiba ne ko yow borom bi daal dina koy sàlli lay soppil sa soxna soo koy tudd koo xam ne mage ci ay at koo xam ne dafa dafa frais ci ay at nekk koo xam ne ku ku ku ku ndaw la ku ndawe la ci ay at ah nee na fa ghadiba yonent bi alayhi salaam ner hatta qultu walladhi ba'athaka bil haqqi la adhkuruha ba'da hadha illa bi xayr ma ne ko ah, ma gis yonent bi alayhi salaam ner na ma maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg dootuma tudd Xadiija nag lu dul loo xamante ne ci lu yiw kese radiyallahu anhuma kon nag mu ngi noonee kon nga gis ne loolu mooy leeral ke fii daa yem fii waaye mooy lii ko ci yonente mi saa saam tegal léegi kanta léegi nañ ñëw ci imaamu muslim kanta al imaamu muslim ibn al hajjaj abul husayn rahimahullahu taala moom it indi na xadis bi ci li nga xamante ne ni moom xam nga day dajale xadis yi ah moom day dajale benn bërëb boole mu jeex tàkk <laughs> waaw al imaamu muslim rahimahullah ci kitaabu fadaa'ilu eh, fadaa'ili fadaa'ili saxaaba radiyallahu ta'aala anhum baabun fadaa'ilu xadiijatu ah fadaa'ilu xadiijata <laughs> ummil mu'miniina ah, radiyallahu ta'aala anhaa mu ne haddasanaa Abu Kurayb Muhammad ibn al-Alaa mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ di Abu Kurayb bu sëriñu ñoom ñépp kutubu sitta voilà borom juróom benn téere yi seen sëriñ la Muhammad ibn al-Ala Abu Kurayb al-Hamadani al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abu Usama gis nañ ko sànq Hammad ibn Usama ibn Zayd ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi Abu Usaama al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Hishaam gis nañ ko sax ibn Urwa an abiihi di baayam di Urwa an Aysata radiyallahu anil jamii' annahaa qaalat maa ghirtu alaa imra'atin maa ghirtu alaa Khadiijata wa laqad halakat qabla an yatazawwaja ninda thalathi siniin lima kan lima kuntu asma'uhu yadhkuruha wa laqad amarahu rabbuhu azza wa jalla an yubashshiraha bi baytin min qasabin fil janna wa in kana la yadhbahu shata thumma yuhdiha ila khala'iliha voilà fii al imaamu muslim abul husayn rahimahullah ah, mu ne sayyidatu Aisha fiire ci benn jigéen comme ni ma fiire woon ci sayyidatu Xadiija radiyallahu anha te moom génn na àddina ñetti at laata ñoom yonente mi alayhi denc waaw mooy l'an dix la génn àddina te sayyidatu Xadiija euh, ko denc euh, ci euh, Makka waaye mu ngi dugg ci moom bi nga xamante ne nii ci la sëy si liñ naan sëy si mu demee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne lan moo taxoon ma ma ma fiire sayyidatu Xadiija te mosuma koo gis lima kuntu asma'uha yadhkuruha ndax li ma dégg yonente yeneen saa saam lu mu koy tudd wala qad amarahu rabbuhu te borom bi daal dina koy digal mu daal di koy bégal an yubashira baytin min qasab néeg boo xam ne kër boo xam ne villa boo xam ne ngandum kii boo xam ne ci ci ci ci day day ci lu lu lay doon voilà pierre précieuse yooyu kër boo xam ne lépp ci ay koraay façon yu mel noonu la quoi fil janna ja janna wayn kaana te ne yonent may saasaam nekkoon na kat la yasbahu doon rendi shaata ah Euh, li nga xam ne mooy gàtt summa yuhdiya ila xalaa'iliha di ko yónni ci euh, ña nga xam ne mooy ay xaritu sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon affaire baa ngoog ci gàttal riwaaya yaa ngoog léegi nag xadiis bi ban lëkkaale d'abord la am ak suñu bunt bi mooy dafa leer <laughs> xam nga waxoon na la gëneelu di jokku sa xaritu baay sa xaritu yaay ak sa bokkaale ak sa soxna mu génn àddina ay xaritam nga bañ leen a fàtte ah daal sama soxna sa baaxoon na ci man waaye yow mu génn àddina mais xaritam ya nag ñu ngi fi da ngay rafetal ci ñoom yonent bi bii di jàngal Sayyidatu Aisha ne ay gàtt ab gàtt xool waa kër sa euh, xaritu Sayyidatu oh, ah, allahu akbar naan arsilu biha ila asdiqa'i Khadija yónnee leen lii ci ki nga xam ne mooy xaritu sayyidatu Khadija yi ba pare di ko def ci kanamu soxnaam soo xamante ni moom la am léegi voilà mu leer te ne lii jàngale la lii mooy li nga xam ne nii la war a demee waaw ak siiraange gu boo xam ne sa soxna su bees si war na koo am taxul nga fàtte sa soxna sa nga xam ne dem na àllaaxira waaw waaw fàtte ña nga xam ne ñoom la doon àndal naa ni eh je ne pas de tension loolu du tension waaw du tension am njàngale la la yonent ba lay bi jàngal que bokk na ci jokk sa soxna bu génnee àddina ngay jokk di rafetal di jëme ci ci nga xamante ne ñooy ay xaritam yam amoon rawatina ak ay frère ay sœuram ak frère am ak lépp loo xam ne lu takkale ci moom loolu boo tax ci beneen riwaaya bi ba nga xamante ne nii ci la ne ista'zanat Haalatu bintu Xuwaylid uxtu Xadiija waaw hatta sœurs yi sa soxna su génn àddina ay rakkam ay magam waaw waaye ay magam yu góor ak yu jigéen ak yu amoon wala ay yeneen lépp lu lu takk moom mooy li araab yi boo bëggee dara da ngay bëgg lépp lu takk ci moom loolu mooy li nga xam ne mooy li normal mooy li jaadu te loolu mooy sunna moo la yonent bi saa saam naka la digg haala assalaamu alaykum rek yonent bi saa saam tut nga gis ni nga xamante ne nii noonu la ko yitteewee ittaz rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy fartaa waaw Allah Allah ndax li nga xam ne moom la dégg kaddu ba mu dégg ba tax mu ne allahumma haala kooku haala la bintu Xuwaylidin mu ne allahumma haala waaw Allah kon loolu dafa am te amul benn kii oh. bu ma ko def sama kanamu soxna si loolu wóorul naa naa canaliser samay passion déedéet nit da ngay naturel li li nga xam ne noon nga te lii mooy li nga xam ne mooy lu jaadu te mooy li nga xam ne noonu waaye li mooy li yonent bi alayhi salaam def surura kama qala sahibul fath al imam al hafiz ibn hajar mu ne dafa dafa yëngu ci dégg haala mu fàttali ko soxnaam sa di sayyidatu Xadiija ndax mbég ndax mbég te li mu mbége mu ngi noonu de <laughs> ah mu ngi noonu nga gis mu soppeeku nga gis rek lay sa sam nekk ci benn euphorie Allah loolu dafa am solo moo tax loolu dafa am solo loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis lii la waaw ne ñoo xamante ne benn émotion amuñu ko wala am nañ ko mais dañ koy di loolu du du du du gën a mat waaw yonent bi alayhi salaatu salaam man ahabbu an-naas ilayka ya rasulallah faate kii nu mu tudd Aïcha kan nga gën a sopp mu ne Aïcha waaw am na ñoo xam ne loolu dañ pour ñoom jàpp nañ ne loolu kersa am nañ kersa wax ko mooy ñooñu xamuñu lii mooy ak mat waaw nga xam ne lépp sa soxna soo xamante ni dalaa jiw yiiw ngeen nekkoon ba dogalu borom bi ñëw jële ko fi waroo koo fàtte di ko ñaanal li ko kii mais lépp lu takk ci moom loo gis dalaa war a fàttali sa soxna sos te tamit ngay toog di rafetal di leen yónnee ay misi di leen fàttale ko di leen woo di leen nemmeeku waaye boo amee xéewal nga leen koy dëkkal di leen ko yónnee ngir lan loolu bokk na ci rafetal te sa soxna sa nga xam ne moom nga newaloon moo tax wal aqaaribi fadlu birri asdiqaa'il abi wal ummi wal aqaaribi waz zawja voilà <laughs> loo bokk nañ tamit liñ ciy jànge ginnaaw lool kon lëkkaale mag suñu buntu bi mu ngi bopp waaw kon rafetal ci sa baay ak sa ndey waxoon nañ la bokk na ci bu génnee àddina comme xadiis yi ñu gisoon bii paas ngay rafetal ci seeni xarit ak ñi nga xamante ne ñooy li leen tax ak ci jokk mbokk bi nga xam ne manoo koon a jokk te ci sa mbokk bokk bi nga xam ne ci ñoom la jóge ci ñoom nga ko am di rafetal jëme ci seeni xarit di leen teral waaye sa soxna it naka noonu la di rafetal ci ay mbokkam ak lépp lu ko takk ak ay xaritam yam amoon nga bañ leen a fàtte léeg leen nga dem seeti leen nga woo leen di leen nemmeeku waaw loolu dafa nekk li nga xam ne min makaarimil axlaaq teraangay jikko yi nga xamante ne nit ki doon la war a mel waaye fa dem na rek nga fàtte ko ut keneen ku ndaw rek toogal moom mel ni ka nga mel ni ka nga amoon moom dara waaw mel ni masula existé walla iyaadu billaah nga gis ci ñoo xam ne ñoom dem nañ ba dem boo wax sax ñoo xam ne ay xarit soxnaam la woon coupé ñoom complètement parce que soxna loolu c'est ñaaw waaw fexewul a xam ci ñoom dara te te siyamaa moo ko tey ah, moo ko tey waaw ndax da amoon na fii numéro am na lépp ci seen moom ci seen bopp moo leen moo leen moo leen taf faale wu leen boo demee sax mu supprimer seeni numéro léeg-léeg bu daje jeg kenn kenn di ko nuyu mu koy jéem aju bu ko ñëwee ba nuyu ko mu naan kooku sax kooku kanati te moo ko tey wal iyaazu billah kookoo di purux moo yées walla iyaazu billaah kon lii bokk na ci jokk sa soxna bu génn àddina lépp lu takk ci moom nga koy ay xaritam ak lépp te tamit ngay fàttaliku ci lool di dagg léeg-léeg ngay rendi ay gàtt di jël ay kado di yónni ñoo xamante ne nii ay xaritam lañu woon ngir eh, raffermir lien boobu ak tamit di ko def surtout ngir sa borom tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonu waaye bokk na kon liñ ciy jànge ginnaaw loolu lépp mooy fiir bokk la que ne ku fiir mooy baaxul déedéet moo tax yonent bi alayhi salaam neewul sayyidatu Aisha lu tax ngay fiir fiir baaxul déedéet fiir baax na daa am fu muy àgg loo xam ne baaxul fiir gu jëme moom ki di soore jëkkëram ak di def yooyu loolu moom dafa xaram waaw ak di rey nit yóbbu la ci ko ndax fiir mooy la mooy nit ki lu koy waral nit ki rek jàpp <laughs> diw mëne wala keneen ki moom la gën a bëgg ka man waaw loolu mooy problème ki fiir <laughs> loolu nag mooy li nga xam ne dajay xaram sinon loolu mooy li normal ndax ñi gën ci kaw suuf muy ñoom ñii loolu dañ ko amoon dañu fiiroon waaw voilà da ko bëgg lu baax sax muy fiir voilà kon ginnaaw gi euh, gis nañ ci bokk na tamit ci leneen loo xam ne mën nañ ko ci jànge mooy ñi nga xamante ni ay mbokki sa waa kër sa soxnaak yooyu aayul ñuy ñëw di seet si ka nga xamante ni nii seen boroom këru mag la woon wala seen rakk moo tax xaala mi daal di ñëw di seet ñëw ci kër sayyidatu sayyidina rasulillah alayhi afdalu salati wassalaam kon nag mu ngi noonu le hmm? léegi kon ñu jàll ci xadis bi nga xam ne mooy bu mujj bi ci bunt bi eh, tam moom bi nga xam ne moom la al imaamu al an-Nawawi rahimahullahu taala daal di indi muy hadith numéro trois cent quarante cinq hadith numéro trois cent quarante cinq mu ne wa an Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu annahu qaala xarajtu ma'a Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu fi safar fa kaana yaxdumuni fa qultu lahu la taf'al fa qala inni qad ra'aytu al-ansaara radiyallahu anhum tasna'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an tasna'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an alaytu allaa asxaba ahadan minhum illaa xadamtuhu muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an muy indi kon buntu bi nga xam ne hadith bi nga xam ne moo tëj nag suñu buntu bi radiyallahu ta'ala euh, suñu buntu bi hmm, muy indi hadith Seydina Anas ibn Malik muy hadith numéro trois cent mu ne waan Anas mu ne jëlee na ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne xarajtu génn naa ma'a Jarir ibn Abdillah al-Bajali ànd ak Jarir ibn Abdillah al-Bajali ah bokk na ci saxaaba yi mujjee gis yonent bi alayhi salaatu salaam yi nekk yonent bi alayhi salaatu salaam ah daal di tuub ginnaaw aayatul suuratul Maa'ida Seydina Jarir ibn Abdillah ibn Jaabir ibn Maalik ibn Nasr ibn Tha'laba ibn Jusham voilà. bokkoon ci qabila bu mag boo bële albajaliyu radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne damaa ànd ak moom génn ci tukki fii safarin ci tukki man Anas ibn Malik radiyallahu fa kaana yaxdumuni mais jarir bi ma liggéeyal quoi lépp lu ma nar def moom moo ma koy defal <laughs> mooy comme si bëggoon a jàpp fekk suy daa jarir utal na ko li ndox mi mu war a jàpp tegal mu war a sol ay dàllam mu tegal ko ay dàllam wa dee na ma de <laughs> ma ne ko fa qultu ma ne ko lahu mais la tafal jarir nag bul def lii ma ne ko noo bàyyi <laughs> bul def lii nag man anas ma ne ko noo jarir bul def lii fa qaala mu ne mu ne ma inni man qad ra'aytu al gis naa lamsaar yi sa bokk yi yow mi da nga bokk ci ñoom mooy ñi dimbali yonent bi alayhi salaatu wa ahlul madina radiyallahu anhu tasna'u ñuy defal ñuy def bi rasulillah di defal yonent bi alayhi loo xamante say am mbir moo xam ne tellement dafa bari seen jëflante yu rafet yi ñu doon jëflante yonent bi alayhi moo tax mu ne say am waaw waaw alaytu salaa waate ne jël ci sama bopp waat sama digganteeg sama borom que ne allah asaba ahadan dootuma ànd kenn ku bokk ci ñoom minhum ci ñoom illaa xadamtu lu dul lam doon defal yonent bi alayhi salaam man dinaa fexe defal ko même bu dee na waaw <laughs> maa ngi nekk son son booy de ku ma ci àndal ak lu mu man di mel maa mooma mag maa ko mag de jur mag na ma doom ak lépp ci yem man maa koy liggéey ku ma ci àndal maa lay liggéey da ngay toog man maay liggéey maay def affaire bi buñ waree taxam ndax dañoo war a togg wala dañoo war a nit lu ci guddi jéegó man maa koy def man jariñ yow nga toog buñ waree utum ndox parce que suñ provision jeex na maay dem wëri ko yow nga toog waaw. képp ci lansaar noonu laay def ak yow waaw mu ne muttafaqun alayhi al imaam al Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo al imaam ñoom ñaar léegi wax ji mooy ki ñoom ñaar kese ko solo ñu ne la waaw waaw bii moom ñoom kese ñoo ci wéete waaw al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ci kitaabul jihaad wa siyar baabu fadli al xidmati fil ghazw mu ne haddasanaa Muhammad ibn Ar'ara mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Ar'ara Ah, ah al-Qurashi wa Sami Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne moom moo ko nettali moo leen nettali qaala mu ne haddathana Shu'ba mu ne ki leen nettali mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala an Yunus ibn Ubayd mu jël ko ci Yunus ibn Ubayd di Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi al-Khazzaz Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala an Thabit an Thabit al-Bunani moo ko jël ci Thabit ibn aslam al-Bunaniyu rahimahullahu taala abu muhammad al-Basriyu rahimahullahu taala an anas ibn malik taalibe par excellence bu imam anas mooy sayyidina Saabit mi waaw asbatu naasi moo gën a dëgër ci ñu jël ci sayyidina anas muy Saabit kasmihi Saabit ana an anas mu jël ko kon ci sëriñam anas ibn malik di doomi malik ibn Nadr ibn Damdam anhum radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu di xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam annahu qaala sahibtu jarir ibn abdillah radiyallahu anhu fa kaana yaxdumuni wa huwa akbaru min anas qaala jarir inni ra'aytu al-ansaara yasna'uuna shay'an laa ajidu ahadan minhum illaa akramtuhu nii la ko imaamul Buxaari indi mu ne eh, damaa ànd ak jarir ibn abdillah mu nekkoon di ma liggéeyal Eh, kii ne Saabit ne te moom moo magoon Anasa wa huwa akbaru min Anasa moom moo magoon Seyna Anas qaala Jarir <laughs> Seyna Jarir Seyna Anas nee na mu ne ko man gis naa ansaar yi defal yonent way sa saab loo xamante ne du ma ci te kenn du ma gis kenn ci ñoom lu dul ne naa ko teral kon nag mu ngi noon kantaal imaamu muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn moom mu ngi ko def kitaabu fadaa'il as-sahaaba radiyallahu ta'ala anhum baabun fi husni suhbati al-ansaar radiyallahu ta'ala anhum mu ne haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami radiyallahu rahimahullahu ta'ala Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali Euh, al-Jahdami al-Jahdami rahimahullahu ta'ala Abu Amr ah, ah, mu ne wa Muhammad ibn al-Muthanna ak Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar ak Muhammad ñoom ñett ñoom la ko jëlee ci ñetti sëriñam yi jami'an ñëpp an ñu jëlee ko ci ibn Ar'ara mais mooy Muhammad ibn Ar'ara mi ko Imam al-Bukhari la kanta Imam Muslim par bi mu ne wa lafzu lil-Jahdami sama sëriñ bi ma njëkk a tudd nag kaddu yi may indi moom moo ko solo mu ne haddathani nettali na moom nii la ko waxe Muhammad ibn Arara moom lañ gi sànq ci riwaaya imaamu al-Bukhari mu ne qaala haddathanaa Shu'ba gis nañ ko sànq an Yunus ibn Ubayd gis nañ ko sànq an Thaabit al-Bunaani gis nañ ko sànq an Anas ibn Maalik gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhu kharajtu ma'a Jariir ibn Abdillah al-Bajali fi safar fa kaana yakhdumuni fa qultu lahu laa taf'al fa qaala innii qad ra'aytu al-ansaara tazna'u bi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam shay'an alaytu allaa ashaba ahadan minhum illaa khadamtuhu zaada ibn al-Muthanna wa ibn Bashaar fi hadiithihim anhuma wa kaana jarirun akbar min anas wa qaala ibn bashar asanna min anas voilà mooy loolu ku nekk ci yeneen ñaari sëriñ yi di Muhammad ibn al-Muthanna ak Muhammad ibn Bashar ku ci nekk am na yoo loo yokk mu ne ah, Jarir dane hmm? eh, dan foofu dane wa kaana Jarir akbar min Anas moo magoon comme niñ gis ci riwaaya Euh, biñ gis euh, boobale euh, bu imaamul Buxaari bi wa qaala ibnu Bashaar kanta ibnu Bashaar bi Muhammad ibnu Bashaar Bundaar moom mu ne moom mii nag kaana nekkoon na asan na min nii mooma moom asan na min Anas moo gënoon a màgg ci ay at ki nga xam ne mooy Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah hadis bi nag nag imaamul Nawawi di ko tëje mooy lam waxoon ne wa man yundabu ikraamu <laughs> gisoo du la dil par benn di la tojal intitulé ni mu tudde buntu bi fadlu bir baabu fadlu bir asdiqal abi wal ummi mu commencé la ci baay ak seen ngëneel di def ngëneel ca seeni xarit ak yooyu seen gannaaw après mu ndel wal aqarib mooy jegeñaale yi ah mu ëndil la ay hadith tamit ah <laughs> léegi nga foog ne mbir mi daal noonee la demee mooy euh, euh, euh, mu mu mu mbokk seydinu xar ak ak ak zawja yi mooy sa xaritu ak sa xaritu sa mbokk boro soxna sa woon yawit boro ndaw si yawit sa boroom kër da woon ay mbokkamit noonu la voilà moo di la xadiisu sayyidatu Aisha bi muy wax xaala bi mu ñëwee ak tamit le fait yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ren di gàtt di leen ko di ko yónnee xarit sayyidatu Xadiija yi léegi mu des wa sa'ir man yundabu ikramu ñooñu nag ñii def nga xam ne mooy képp koo xam ne moo defe nga xam ne sariya day sopp ñu koy teral mu indi la hadith Seydina Anas bii pour leeral la nana gis nga nag teral boobu day dem ba képp koo xam ne rek ci waa ahlul karam wal juudi wal ahlul juudi wal karam boroomu mbaax ñi nga xamante ne ñooy nekk di xidma nit ñu baax ñi ñooñu it ba ci ñooñu ak ñooñu yow nekkal di def lu baax ci ñooñee même bu dee bokk ngeen benn askan ndax lan xoole leen la nga xamante ne moom mooy liggéey bu mag biñ doon defal kilifa ak ki nga xam ne moom lañ doon defal sëriñ ba wala ki nga xamante ne mooy yàlla ba mu ngi noonu le noonu al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharh al-Minhaj sharh sahih imam Muslim ibn al-Hajjaj mu ne ma fi hadith Jarir ibn Abdillah wa khidmatihi li Anas ikraman lil ansar dalil ah, li ikram al-muhsin wal muntasib ilayhi wa in kaana asghara sinna wa fiihi tawaadu'u jarir wa fadilatu wa tawaadu'u jaririn wa fadilatuhu radiyallahu anhu wa ikramuhu linnabi sallallahu alayhi wa sallam wa ihsanuhu ila man intasaba ila man ahsana ilayhi sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis nga ci hadiisu Seydina Jarir bi ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu mu ne nekk na ci mooy nekk na ci ci hadis bi mooy ak di ko di liggéeyal Seydina Anas teral goo xam ne moom la teral lansaar yi waaw nekk loo xam ne dañ ciy jàng ci hadis bi dalil la ci di rafetal di teral ki nga xam ne dafa rafetal kii def lu rafet ñu koy teral moom tamit di def lu rafet ci moom ndax hal yi ihsaan illal ihsaan la borom bi waaw est-ce lu rafet nekkul lu rafet kon kii rafetal est-ce que fayam warul a nekk lu rafet ah kay comme que ñoom ñoo rafetal la ko seen xol yi laata ñu koy ubbil seen seen seen kër yeeg seen dëkk bi ba pare pare joxe seen bakkan yeeg seen alal yeeg seen lépp ngir dimbali yonent way sa sam ba borom bi tuddee al ansar ñi nga xam dañoo ñoo koy dimbali waaye waaye ñu mel noonu waaye yelloo na képp ku leen gis nga rafetal jëme ci ñoom voilà wal muntasib ilayhi non seulement moom waaye képp koo xam ne rek dafa askanoo ci moom moo tax naa Jarir ne man ba ma gisee laa ne képp ku bokkati ci yéen moom jeex na am xaar fu ma daye yéen maa koy maa ko dama naa ko teral beneen bi maa koy liggéey waaw képp ku dang ci moo léegi nit ñi day gis nit mu ne la muy muy teral ab doomu sëriñ surtout sëriñ boo xam ne même bu dee ne moom melul ni bàyyam meloon teralu ko ndax li muy ni ndax mooma mais day xool xoole maamam bu baax ba loolu nag sunna la te moom lu Seydina Jarir def nii man ma ne man kii waa ji surtout Seydil Hadji Malick la radiyallahu anhu waaw dinaa ko teral ndax loolu waaye nag lu ma ko teral teral bu dëgg jotee dama koy wax nekkul muy fule sharia bi di def lu ko neex ma taxaw noppi te ma mën a wax te bu ma waxul jée am te man naa wax borom bi may na ma lu ma waxe ma toog di xoole xam-xam ba di naan ah ndax mooy bàyyi diw loolu nag ma solo am mu jaamala gu yées googu moom mu loolu <laughs> rëggalante gannaaw googu baaxul waaw waaye di xool nit di teral nit parce que maamam ju baax ja wala baayam jamu askanoo ci moom loolu sunna la moom la sëy mënoo tax mu ne eh, eh, wal muntasibi ilay waaw dalilu likramil muhsini wal wa in kana asghara sinna mu nee na moo suuf ay at waaw mbir ma ci mag la am du mag ñoo maaseeg maasawuñ déedéet mbir mi basawul ci lool déedéet mu ne wa fiihi nekk na ci hadis bii liñ ciy jànge tawaadu jarir mooy jarir wàcce gu mu wàcce boppam parce que moo magoon sëy na anas radiyallahu anhu neewul no wax kii waayow anas anas mii di xale di booy <laughs> comme ni ko gaa yi waxe rek ñenn ñu xamul ñi eh waaye xolo booy bi booy daa ngee booy jàngale <laughs> déedéet <laughs> déedéet waaw waaye ma booy bi na nooy déedéet déedéet <laughs> wa fadilati ak ngëneelu Seydina Jarir wa ikraamihi ak teral gu mu teral li nabi yonent bi alayhi salaam teralu yonent bi alayhi salaam fa ma ko teg moo roogalaat ba jàll ci muy teral ki nga xamante ne nii moo doon liggéeyal ak képp koo xam ne doon nga liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy képp ko la defal njekk nga yow nga ñëw gis ay doomam ay mbokkam ay xaritam ñooñu dee leen teral ndax loolu ngir borom bi tamit tabaaraka wa taala surtout waaw waaw ndax loolu muy def lañ defal yonent bi alayhi salaatu salaam tax wa ihsaanihi di rafetal ilaa man intasaba di rafetal ci képp koo xam ne daa jokku eh, ilaa man ahsana ilay képp ku rafetal ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom daal képp ku rafetaloon ci yonent bi alayhi salaatu salaam dina rafetal ci yow waaw loolu la de waaw sallallahu alayhi wa kon nag mbiru maa ngoog ci kaw noonu. ci la ñu tëje al imam tëje buntu bi insha allahu taala jotaay bii di ñëw nag ñu daal di ñëw nag ci beneen xadiis boo xamante ne beneen buntu beneen buntu insha allahu taala muy bintu numéro quarante-trois insha allahu taala kon nag ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di ci waat